soo ko yaa ngi saa rafet penk wax dëgg ci sëñ Matala. balaa sama ñett fukk laa war a nga ñaan fukk. waaye dañ ciy caaféew def. bisimilah sa sama waxtu ma ci dëgg bu dugg bu rahmaani garaaj a tëral bi daa mun a jaar ñu rey mi garaaj a tëral bi daa caa laata. laaj it saa yu bëri. laa ut si mu dana ma génn. ci yow mi xiyaamati ci bés penk. man yàlla maa ngi génn ci bés penk. ngir rek ma dem de. wala ut si mu dana ma génn. dina fi jëmba tamba la war na ci ba di rëdd ak sama borom. maa ngi gëñ itam ci bakkanam ba nga xam ne dafay yedd boromam rek di ko tere lu bon di ko xëy ci lu baax lu ma doon gën nag mooy wallaahi def na dekkal leen de yéen ñëpp su ngeen dee da ci rek pécc yàlla mel ni pécc xam ne ku dana waxanteeg yàlla te am te pare du ko dox dana yàlla ci dugub ji daay de bés bu màggandoo. bakkan bakkan buy yor de borom bakkan juróom-ñaari bakkan la de yépp alxuraan bi dina de bakkan bi njëkk ba mooy nafsul ammaaratu bi sooyi. wéyoon na ca saaru Yuusufa bakkan bi digle lu bon mooy bakkan ak réew ba rek bakkani yàlla yi. boobu bakkan bu dugal boromam lu mooy lu su yàlla na may moom aw xiw rek dal dind ak waar yónni ko ca ba bakkan ba di waar boppam de ngay waxante sa bopp nag di ko jàjj ci lu di ko ci lu baax su bëggee def lu nga di ko yedd bakkan bi di ko yedd su bëggee gàttay mi ci lu baax bi di ko yedd na góorgóorlu def lu boobu bakkan mooy naftu la waa bakkan bi nga ne mooy yedd boromam boobu tedd na fa yàlla ba yàlla nga koy génne xaar mooy bakkanam guddi su yedd googu saxee yàlla daal di am ndubam fa alhamaha fujuraha wa taqwaha mu nekk naftu mulhamatu bu fekkoon boo xam ne moom yàq yi wan nañ ko aw yi fay rek moom jëm ca baax daw lu bon soo xamee ne jëng na jëm ci lu baax daw lu bon ngeen leen ñu ci sax daara fan mu jëm ci baax daara fan mu jëm ci lu bon xale soo amoon na sax ren waa xale sa yéen xasalaa nga tubaab yi nga xam ne bu yàlla bëggee moom aw yiw bu dëgëral lu baax la ci xolam te lu baax la sax lu bon la dëdd mu nekk nafsu mutmainnatu de bu nekkee nafsu mutmainnatu kooku fii ba am koy waxe xaat te yow nag yàlla waxe moom yaa ayyatuha nafsu mutmainnatu irji'i ila rabbiki léegi nag pare dem ku boromam rek la defe soo àggee ca boromam dal di gëdëm boromam raa dañ nekk nafsu raadiyatun yàlla mooy sa borom yow yaay jaamam bëgg nga mu gëdëm loo def kon nag balaa nga am loola nga jëkk yow gëdëm lépp lu yàlla def soo xamee ne lépp lu yàlla def gëdëm nga loola yàlla itam gëdëm la de nga la di nekk mardiyatu la nekk nafsu mardiyatu mutmainatu ak radiyatu mardiyatu yëpp ñu nga ca saaru fajiri soo xamee ne jaam bi àcc na foofu nag nekk naftum kaamila bu nangoo juróom-ñaari bakkan yooyu waaw ñooy ñooy bakkan yi xam ne moo ci féete suuf si baax mooy naftul mulaama mooy naftul lawaamatu amma amma bi soo yàlla sunu laa dina kooku moom yàlla waxu ci moom la yàlla na nag bakkan bi yàgg boromam lu mu doon ne wallaay jeex na dekkal leen de soo seen jëm yàlla leen di indi leen ki ñuy xaar ñu ñu di ñuy yàlla de tawhid ak xalaatara ñuy xaar leen di jàngal ay waxtu bu ndax dana jox lu ñu saaru nit am lam mañ maa naka boy ndax nit ki dafa defee ne la mu dee ba funu ñun ñëpp a tasaaroo yàlla du boole yoo xam yooya dekkal ko bale am am dana mu boole leen xaaral dina nit ñi di wéyaatoon ak booleem de yàlla dana boole ñëpp te am na kattan ci loolu nit ki dee ay nja ay njaar ak njaaw. bés bu dee ba ku ne lekk jàpp xaaj bii xaaj jëm di jiite bu aar bii xaaj jëm di jiite bu aar bii yaa jëm di ba. am na ñu ngi lay asoon am na boole ga ala am na taw ya ci guddi sama yaay. banaan awoo ndax mu daam yére yàlla dana ko dekkal delloo ko coow na mu meloon ba baaraam am yéen a képp nañ meloon ba mu jeexagul mu dellu melati noonu la. daal béy ci riitu dana na moom liñ saanu ñëw ba. li yëf jërëb mu wete ak amaamaw kanamam xiifal xamu faali ci fayam di wet la nekk ci xële ci àllaaxira yëpp alu gën a mu laaj ayaana yow mu kaamati kañ fi njëm yàlla di laaj laaj ak weddi ak laaj ak yéeg gi naa kañ la fi njëm yàlla di taxaw fa isaa xarata ndem gëlëm na al bëtaru bët wa xasafata lëndëm al xamaru weer wajju mi ata boole sant jant bi wal xamar ak weer nga xool gën a war din kaa ngi xëy fa ay ma faru ana daw waay ba boo xamee ne yàlla bu gën a tukkal àddina fi de nga xam ne mbindee bi dañuy xëy rek waaw jant bee weer bi ñaar gi ko yàlla dénkoon yàlla nangu ko ñu lëndëm tërëg na ni waaw yëpp yu fukk bés bu nekk gëlëm yi tiitaange la xam ne mooy feeñ ca dëkk ba ñu lëkkale jant beeg weer wi ñoom ñaar mu mel ni ñaari yëpp yu ñuul dara ci leer nekkati jë keroog nit ki dana wax ne ana fu daw jëm de ana daw kàlla rek kàlla ñu daw rek keroog kenn bu daw rek kenn du raw bu bindee fii dekkee yëppali ñoom dañuy jéem a daw ku ci dekk ba gis màggal gis bi rek dañu ne yaa ngay daw su ko defee yàlla na xuzuuru juróom ñaar fukk ak junne koy nappaloo rek sara di def daw waaye laawa sara yéeg wéedu waaye di daa rabbi ka jëm na ca borom sa yow may fi di sa keroog al mustaqaru sa waaye ak mbindeef yi de keroog mbindeef ñëpp daañ dajeeg yàlla def ña doon jaamu kañ doon jaamu ñëpp keroog ñu ci benn pakk def yu na bawu def na soobal insaanu nit yow may dindi la keroog bi ma xaddama ci la mu fuutaloon wa asara la mu yiteewoon keroog lépp lu doomu aadama jiitaloon ci topp ak lu mu yiteewoon lépp lépp lépp dana teew fu kanamam rek dal bay insaanu nit ba ci rek maa ngi gis la mu aadama ci waral boppam rek keroog nit ku nekk mooy seede boppam kër lu nekk mooy wax la mu mas a def rek bët ne man de maa gisoon laa biñ ne man de maa waxoon nangam nopp ne maa déggoon loxo ne man day maa foxoon tànk ne man day maa doxoon bëy ne man day maa xarafoon ñi ne maa lekkoon de wala wal xaa jilee sani na mu maa sira way gàntal lum lu gànt lu keroog du mën a du mën a du mën a amul ay keroog de daa toxari bii ka am sa kooku lu ko wax wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi na alaxira dana ñëw ci melawum ko tudde léegi dem nañ ci ak yonent yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci njël bi nag gi daf daa toggoo bu Jibril wàccee day jàng laaya muy gaawantu di ko jàng ci kanam Jibril ndax ragal na léegi te lépp fëtt ko mu fàtte ci dara moo tax bu Jibril di jàng mu yëngal la ñoom di jàngandoo Jibril wóor na ko laa tuxarrik bul yëngal biir Alxuraan li saa ne ko ndax mi ngi fay na nga gaaw di jeex waxtu waa Quraan jeex naa laa rëcc bu fekkee ni Jibril la ñuy jàngati bàyyi ko mu jàng rek baagal nga jàng bul na dana la fëtt. na alaynaa naka war nañu jamaaw boolem ci sa dënn kooku man yàlla man la rek moom du ci sa njaanante wa Quraan ak jàngam. nga wattu ko jàng ko nit dégg loolu warul la yow man la war fa iza qaranaahu ndem jàng na ma alquran ci jàng jibril fastabi toppal quran yooyu jàngam de bu jibril jàngee ba mu bëgg sa rek toppal yi itam nga jàng sumay naaree naa soppa aji nekk la waram bayaanoo bidalam soo jàngee laaya ji ba noppi tam firil la ko ba nga dégg ko ba mën koo déggal xeer wi loolu it man yàlla man la war rek kii daal may wax ne kii moom ci saa si yonent la bokk ci li gën a fekkale dëggu alxuraan laay ñi ci la bokk saar wi saaru Makka la ci njëlbéen ci saar yi njëkk a wàcc ci alxuraan la bokk yàlla digé na ci ay yëf yëf yooyu feeñ na ci jamono gi ñu nekk feeñ boo xam ne fekkale na alxuraan lépp lum ñu war rek nam ñu ko war rek noonu la demee. na ne yonent bu sonn ci jàng alquran. boole alquran man la war boole ko na ko ci dëndam yonent ak boole ci saaba yi ba yonent di génn àddina li yàlla tax ci kaan boobu ba léegi ñoo xam ne yàlla boole na alquran ci seen dënd yàlla rek a xam limam boole na ko ci kaamil boobu buñ daan amagut li ñu am ci kaamil amul benn téere bu ñu wali wala téere bu yàlla mas a wàcce mu am ci lu toll dañuy nga am ci kaami ci àddina boo dem rek kaami yor alquran nga dëkk def la defar dugg naa rafet fa kaami yor alquran mu teg ca ne itam warlu na jàngi alquran même ci jàngi yonent ba ak jàngi ñu wattu alquran ci xeer yi waaye alquran far na mujj lu ne di ko jàng léegi di ko ñii ñii di ko jàng julli ñii di ko jàng ñii di julli rajo boobu fi rajo London nag bu Paris bu Roma bu Amérique ña gën a wedd xataa wa ci xataa Israël rajo boobu fi rek balaa bañ a wax dara jàng alxuraan kon na yëpp yëpp alxuraan te dinaa reenaa jàngoo quraanoo ak jàngam moo ko waral jàng nañ ko jàng woo xam ne day jànguñ ko benn téere jaari na li moo waral itam ak bidalam ci alquran itam li ci amaamu ku benn téere li ñu walit ci tafasir min mën nga xam li ma liñ mën xam li ma li yàlla sakku ko de firi alquran ci làkk wu nekk ci jamono ju ci barab bu nekk itam benn téere amul loolu li ko alquran am kon nag yàlla diggoon ca bopp lislaam gàddu ci alquran bi moom ñun jàll nañoo moom kon nag mu ñu digal léegi itam yaakaar nañu ne lañ ko am lu ñu ko digalee kan la dëgg kan bay tuxibbuuna da ngeen topp alxajira sa àddina li am daal mooy doomu aadama luy jikkoom àddina mu teewame rek la loolu ñëpp a ci daje waxtu xëy na da ngeen di béy laaxira ba laaxira alaaxira moom ñëpp dañ ko fàtte rek teewul ñu dem waaye su fekkoon du loolu kon ñëpp dañuy jublu ci alxuraan ji ne gëm ko te jëfe waaye nit ñi nag sopp lu teew ci àddina parce que ñu gisagul ci àllaaxira tax na ñuy soxla wala neen waaye wu góob nit kanam yow mii di nga def keroog te pencam yàlla naadiratun way rafet lañu way leer lañu rek waaye pencam yàlla ñun ñëpp nañu wuute rek dana fa am ñoo ci yàlla doole seen par kanam dafay leer naññ rafet naadiratun way seet lañu kanam yoo waxuma teewu ga waaye dañuy gis yàlla rek yonent na ne ndax weeru Badar woo ne wenn nii su ronu ko gis ko ndax am ngeen te benn coono ñu ne déedéet mu ne da ngeen gis seen borom noonu kanam yu rafet yu ñeexee xam ne ñu ngay seet seen jëmmi borom ñooñu ne ñoom kontaan ñu ci waaye yow joon kanam yow may sin desog baasirat mu ngi firi nañu rek te sunu da nga jortu am yu fala bu defee rek daa ñoom faatirat man juuma de da nga gis ay parkanam yoo xam ne dañuy ñuul fukk waaw ñëpp nga boo leen gisee ngay dese na am njuuma nga gis de mooy kanam yi xeefari de kan laa dëgg isa bala xasin dem jot na bakkan salaat yee di libaa ñuy di kattani kattanam ba bés boo xamee nit ki doon cafan xopp na beneen nag su ko defee roog rocceeku ba toll ci dënd dënd ba ak dégg dënd bay def xërëm xërëm xërëm xërëm xërëm xërëm waxtu yi rek waxee man laa xi nana kande ak yu moccam yàlla ne kii ci ñi jaaraatale tey ana daan mocc kata ko moo ko mën a mocc ba wér maanaam amul waxtaan na tambuuru moom jabat jame am na woon moom bés boobu asrafu mooy saxoon ci koom ak àddina rek moom ci tëdd moom pour ne ko ne tey mu toqal toqal ko rek wal toppati sa topp saaku peer ba bi ja peer ba jële nga gis peer ba daanu ca morom ka mandargay dee mooy peer bi tëdd te nangootu nga sampu suñ yi bu beeku te nangootu ba ji bu leeku nangootu te xet topp soo gisee noonu ci jarak rek alaxira la jëm wala sabaka dëggalu mu woon nag wala sa laaj bi mu woon fekk mu doon yéefar boo xam ne gëmutoon yonent bi daaw julli itam walakin lu fi nag kataba wet na mu wata wala tam dëdd dafa weddi wan alquran dëdd wali gëm ma saaba taf mu dem ilaa alihi jëm ci ñoñam yata matta ngir moom gën a mu sinkali ku de mu dem ci ay njabootam nag ma ngay sinkaliku de waaw laaya ji daanaka xaw na awural dugg abi jaar noonu la daa doxe de waaw di rëylu naa ma bay naa laa ba tey aa sumi nii diggante ba ñuy seq maka doom ngi tëdda man ci duufi awlaa laka yàlla na méngale luñ sit suma awlaa fa awlaa topp yàlla na méngale luñ sit suma awlaa laka topp yàlla méngale luñ sit de aboo waaw waaw te yàlla na nga muy tudde yonent dogal na ko waaw koy na ko ne tax boo jaar dégg ni la yàlla wax yàlla na ne awra la ka saawla maara la ka saawla ayaxte bu ndax dana jottu din taanu xéefar am yutraka bu bayeef ko sudan mu di luñ bayal ndax xéefar dafa defoon ne yàlla mi ko bind bind bu yéemu bii daf koy bind rek wàcc ko du ko sant dara alam yàqu ndax nekk moom lu patam di toqantam toqantam min maniin di maniw moo nit ci lum doon bërki démb rek ñun toqante maniyu la tum naa boobu dem na sotti ko ci ruuma mbéyam man yi muy sotti rek wala aar ci payam jigéen moom nga woon bërki démb ma kaan topp mu nekk xalaqatan yu lumbu gannaaw nga yàlla bind ko woon yu lumbu bindaloon nañ na ko yàlla bindee atoaria fa xalaqatan bind nit ka fa sawaara kam yamalee cëram gannaaw ga man yi moomu yàlla soppi ko ba muy jëmmi doomu aadama xanaa ay cëram yu amoo tant tant su doon déwut ak morom ma loxo su doon déwut ak morom ma bët su déwut ak morom ma napp nañu ba jaxala tam def nañu ci moom taw jën yaara teer fekkere góor walum sa ak jigéen loolu doyut góor gu nekk mu sakkal ko jigéen ay tasaarika yéen jooju de aji def yooyu de yëpp te xaadirin muy aji atam ala an yu yee ci wu dundale al mawta way dee ci mën a jël ndoxam man yu def ko muy doomu aadama def ko muy góor wala mu def ko muy jigéen su ko neexee kooku mën na dekkal ku dee yonent ne aanaam duñ jàngee saa yu ku ne war naa wax ne aanaam